أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين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 wa iz qaala ibraahiimu rabbi ij'al haazal balada aaminan wajnubnii wa baniyya an na'budal asnaam ba aaya ba jeex muy baa buntu qawlillaahi wax buur yàlla bi wax ta'aala jëkkaaje wa iz fàttalikul bi nga xam ne qaala wax na ibrahimu maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam rabbi yow sama borom ij'al na def haazal balada bi la dëkk aaminan mu nekk bu wóor wajnubnii te nga teet ma nga soril ma wa baniyya ak sama njaboot ak samay doom an na'buda ci ñuy jaamu al asnaama xërëm yi rabbi yow sama borom innahunna naka ñoom xërëm yi day adlal na sànq nañ kasiiran lu bare bari minan naas ci nit ñi fa man képp koo xam ne nag tabi'ani topp na ma fa innahu naka li wér mooy ni min ci man la bokk wa man asaani képp koo xam ne mooy na ma nag fa innaka naka yow kay xafuurum ku yaatu njéggal nga rahimun ku yaatu yërmande nga rabbanaa yow sama inni naka man kat askantu naa min zurriyati ci sama njaboot lenn ci sama njaboot bi waadin ci aw xur woo xam ne ghayri bi zar'in du boroomu mbay inda baytika al muharram inda da baytika sa néeg sa kër al muharram mi nga xam ne moom la ñu orma orma ormal rabbana yow boroom li qiimu bu ko defee ñu ñuy taxawal as-salaata julli fajal yàlla na nga def afidatan ay euh, njariñ wala afidatan ay xool maanaam xool nit ñi minan naasi ci nit ñi tax wii di jéng ci lenn ci nit ñi tax wi muy jeng ilayhim jëm ci ñoom warzuqhum te nga wërsëgal leen mina samaraati ci ay meññeef laallahum bu ko defee moos ñoom yashkuruna ñu sax ci di la gërëm gisoon nañ tamit baabu qawlillahi taala wax bi buur yàlla subhaanahu wa taala wax ne ja'ala allahu alkaabata albayta alxarama qiyaman linnaasi walshahra alxarama walhadiya walqalaa'id dhalika li ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa anna allaha bi kulli shay'in alim baabu buntu bi nga xam ne moom mooy buntu qawlullahi wax buur yàlla ta'ala ji kawe ji ne jaala moom yàlla moo def allahu moom buur yàlla alkaabata kaaba gi nekk albaytu néeg bi nga xamante ne moom mooy alxarama ba ñu ormal ba te loolu néeg boobu mu def te mu nekk néeg bu mu def ko mu nekk loo xam ne dafa rii xorma xiyaaman mu nekk jëmmi liy taxawal li naas ñel nit ñi maanaam moom ci jëmmi boppam moo tax nit ñi nekk fi moom mooy taxawal nit comme euh, wa shahrul haram ak weer wi nga xamante ne mooy weer wañu armal ga mooy weeru xaj ak weer yi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër wal hadiy ak hadiyu gi wal qala'ida ak buum yi ñuy takkee hadiyu gi zalika yi yëpp nag boo xoolee li taalamu su ko defee ngeen xam maanaam li tax buur yàlla def ko li taalamu mooy su ko defee ngeen xam anna allah naka buur yàlla ya'lamu xam ne maa fi samaawaati mboolem li nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak mboolem li nekk ci suuf si loolu wa anna allah naka buur yàlla budul dara du dara itam alimun ko xam la xam gu wér ci li mu gën a yaatoo bi kulli shay'in ci bépp mbir maanaam loolu tamit euh, aaya boobu ci suñ jotaay bi weesu taxawoon nañ ci euh, yaatal njariñal kaaba gi ak mi nga xamante ne noonu la nekkee njariñal nit ñi ak ni nga xamante ne noonu la nekkee li tax maanaam euh, nit ñi mën a taxaw te it gisoon nañu ko maanaam ci nit ku nekk ci sóobu ni nga xam ne noonu lay sóoboo jëm ci borom bi subhaanahu wa taala mi nga xamante ne tamit borom bi subhaanahu wa taala noonu la ko taxawale gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yuxarribul kaabata zu suwayqatayni min al habasha ne kaaba gi ki nga xamante ne moo koy mabbal moo koy gental mooy ki nga xamante ne mooy borom ñaari yeel yu euh, te bokk ci waa habasha gisoon nañu hadith soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne moom la doon wax naan kaanu yasumuuna ashura qabla an yufrada ramadan wa kaana yawman tustaru fil kaaba falamma farada allahu ramadana qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sha'a an yasumahu falyasumhu wa man sha'a an yatrukahu falyatrukahu nee nañ ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne maanaam soxna Aysa radiyallahu anha dafa ne ñoom de daan nañu woor maanaam mooy waa xor maanaam jullit ñi daan nañu woor bisub euh, asura mooy bisub tamxarit euh, waaye loolu moom mooy laataa ñuy farta mooy tamxarit bés ëllëg sa maanaam euh, loolu daan nañu laataa ñuy fartal weeru koor waaye bi nga xamante ne te bis boobu tamit mooy bisu asura boobu maanaam moom mooy bis bi nga xamante ne ci lañu daan solal kaaba gi yirim maanaam ci lañ ko daan sàng muur ko Euh, bi nga xamante ne nag moom mooy ci lañu farataale weeru koor yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku mu sopp na ko woor ku mu sopp na ko bàyyi euh, maanaam ku mu bëgg maanaam mu soobit na ko bàyyi gisoon nañ hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ci ñaari riwaaya bu njëkk bi moom mooy bi mu wax ne la yahujjanna al-baytu wala ya'tamiranna ba'da khuruji ya'juj wa ma'juj ne giñ naa ni néeg bi di muy kaaba gi ñu ko aj te danañ ko umra ginnaaw ya euh, Yaajuuj ak ma Maajuuj loolu tamit leeraloon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu naka noonu tamit gisoon nañ ci ne euh, laa taqumu saa'atu hatta laa yuhajjal baytu euh, maanaam àllaaxira day maanaam yowmal kaabata du taxaw mbete rek ne duñu ajati ci kaaba gi maanaam bu ñu toogee ajatuñu rek ka maam adduna day daal di tukki maanaam euh, imam al-Bukhari ne wal aksa wal awwalu aksar bu njëkk bi nag moo gën a bëri maanaam loolu comme niñ ko lay waxoon ci suñu jotaay bi weesu suraax yi ñoom dañuy faral di wax ne liñ ci namm moom mooy ñu bëri maanaam euh, mooy ne day wéral benn bi bàyyi maam dafa tarjeex dafa nootal bi ci kaw fekk nag ñun li ñu gis moom mooy ne li mu ne moo gën a bëri maanaam moo gën a bëri ñu ko solo maanaam loolu lay tekki waaye tegtalewul ne ñaar maanaam ngir ne amul taarud amul lu wuute diggante ñaari wax yi mooy ne Yaajuuj ak Maajuuj dinañ fi romb ñëw ba ba yàlla alak leen nit di continuer di ta di aj kaaba ba keroog euh, waa Xabasa ñëw fa song ko daaneel ko mabb ko euh, maanaam euh, jël xeer yi ci géej gi sànni ko ci xoole jullit ñu ñàkk fayda di xoole loolu moo leen di dal comme ni xew nii rek lépp li xew julli ñuy xoole yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga imam Bukhari rahimahullah ta'ala daal ne baabu kiswatul kaaba léegi nag mu ne baabu buntu kiswatul kaaba mooy euh, sang kaaba gi mooy solal ko yëre te loolu dañ ko doon def ci aada goo xamante ne comme niñ ko gise woon maanaam ci lu jiitu ñi niñ ko daan def moom mooy chaque bisu tabu tabu xarit ba ci ëllëg sa ci lañ ko daan muur ay maanaam ci lañ ko daan muur ginnaaw gi nag kenn ku daan ñëw rek ci ginnaaw gi maanaam ci kilifa yi diine yi eh, daf ko daan wutal maanaam léeg-léeg comme jamono Seydina Omar dañ ko daan muur ñaari yoon ci at bi maanaam ginnaaw jamonoy Seydina Ousmane noonu maanaam léeg-léeg ñu koy muur ñetti yoon ci at bi maanaam loolu dañ ko doon def eh, léeg-léeg maanaam maanaam noonu lañ koy tof toftalee naka noonu tamit di ko muur lañ léeg ñu muur ko def ko wutal ko maanaam càngaay gi ñu koy rafetal maanaam di ci yokk ay euh, wurus ak xaalis wala léeg-léeg ñu yokk ci bind ci maanaam mu nekk tamit euh, loo xam ne ab soie la boo xam ne diibaaj la ba mooy euh, soie bu diis ak yeneen ak yeneen maanaam loolu day ñëw maam ci biir buur yi kuy ñëw rek wala boog kilifa yi diini ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi foofa loolu ku ñëw rek da ngay daal di def li nga xamante ne moom la ñuy def loolu tamit dañ ciy xamee comme niñ koy gisee insha allahu taala ci xadiis bii di ñëw moom moo ne mbiru yi nga xamante ne ñooy lu ñu tuddee umuru amma maanaam mbir yi nga xamante ne euh, dafa matale te bo ñëpp war koo bokk loolu maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a taxawee mooy kilifa ñi autorités yi ñoom ñoo koy taxawee maanaam mënuñu ne tamit par exemple képp ku mu neex rek xëy benn bés rek daal ne bon man nag kaaba gi laa bëggoon euh, tey moom maa koy sàng ak noonu loolu du demee noonu wala boog bu ñu dindee kii bi maanaam li ñu ko sànge woon tey man maa koy jël yóbbu ko mbir mi tamit du demee noonu loolu kilifa yi ñoom ñuy autorité yi ñooy décider nan la ñuy def lan nan ak nan lañ koy defee maanaam te loolu nag ni mu nekkee ci kaaba gi noonu lay nekkee ci jumaa yi noonu lay nekkee ci maanaam jumaa ji même bu fekkente ne jumaa yi yàllaa ko moom te lépp luñ fa def kenn moomatu ko loolu même bu fekkee fekkente ne mbir mi noonu la demee itam kilifa yi ñoom ñooy taxawee mbir yi maanaam munuñu ne rek képp ku nekk rek daal di taxaw ne xanaa du yëfu yàlla ñëpp ko bokk rek daal di ñëw bëgg a doxalee nu mu ko neexee ndax loolu li muy indi mooy fawda maanaam fawda mooy ci pëccëxoo maanaam euh, anarchie kon loolu tamit moom kon euh, euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li mat a bàyyi xel ci wàll googu. Euh, mu léegi nag euh, fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi maanaam bunt bi ngir ba tey di wax mag kaaba gi maanaam toppatoo gi nga xamante ne moom lañ ko war a toppatoo ak màggal gi nga xam ne moom lañ ko war a màggal xoolal bu fekkente ne moom mooy li nga xamante ne moo fi téye nit ñi moo tax nit ñi di mën di fi nekk di dund bu fi nekkatul nit àdduna bi tukki maanaam bu fekkente ne naka noonu mbiru nit ñëpp sécurité wu nit ñi ci kaaba gi ci boppam la aju maanaam sécurité jullit ñi ci kaaba gi la aju ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk loolu yëpp bu fekkente ne mbir mi noonu la demee kon dafa war a nekk loo xamante ne dañ koy toppatoo di ko sàng di ko muur muy rafet maanaam di ko jëmm ngir ne kaaba gi bu nekkee ak ba ay ay brique noonu rek ñu teg ko maanaam bokkul ak tey buñ ko sàngee niñ koy gisee maanaam gëdd gi nga xamante ne moom lay am comme li nga xamante ne noonu lañ koy gisee moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan koy utal buntu boobu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab te moom mooy al-Hajabi Abu Muhammad moom waa Basra la rahimahullahu taala bokk ci fukkeelu génération bi génnaat na deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci afraadul Bukhari yi maanaam imam al-Bukhari rek moo solo ay hadith mu ne qaala haddathana Khalid ibn al-Harith moom itam ci afraadul Bukhari yi la bokk mooy ibn al-Harith ibn Ubayd ibn Sulayman ibn Ubayd ibn Sufyan ibn Mas'ud al-Hajimi rahimahullahu taala wala al-Hujaymi Abu Usman di waa Basra al-Basri rahimahullahu taala moom ci juróom-ñetteelu génération bi la bokk gane àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy al imaam Sufyaan ibn Sa'iid ibn ah, ibn ah, Masruuq ibn Sawr as-Sawri rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathana Waasil ibn al-Ahdab te mooy Waasil ibn Hayyaan ah, al-Ahdab mooy Hayyaan rahimahullahu ta'aala al-Asadi di waa Euh, bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Abi moom mooy Shaqiq ibn Salama rahimahullahu ta'ala Abu Wa'il al-Asadi euh, di waa Kufa bokk ci ñaareelu tabaqa bi euh, rahimahullahu ta'ala moom gane àdduna ci premier année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu qaala nee na jiitu ila Shayba te moom mooy Shayba ibn Uthman ibn Abi Talha euh, euh, euh, moom al-Hajabi rahimahullahu ta'ala al-Qurashi moom waa Quraysh nekk woon waa Makka moom ñu koy wax Shaybatul Hajib mu bokk ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom yaayam Ummu Jamil la tudd maanaam Euh, maanaam moom mooy ummu jamil te euh, hind bint umayr ibn hashim ibn abd manaf la maanaam euh, kon noonu la bokkeeg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom nag hind bint umayr boobu moom mooy seeru Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu bu màgg bu siiw boobu kon moom am na tamit maanaam taabi'i bu mag bi ñuy doon naan Safiyat bint Shayba kook ñu doon gis maanaam moom tamit moom mooy baayam euh, dégg nga kon moom euh, radiyallahu euh, ta'ala anhu moom nag comme li nga xam ne loolu lañ koy gisee moom dafa ànd dafa dafa dafa dafa bokk ci ñi nga xamante ne famille bi nga xamante ne ñoom la ñuy jox mooy waa bani abi talha nga xamante ne ñoom la ñuy jox caabi kaaba gi te it ñoom dong ñoo ko war a yor fii ba addunay tukki ñoom rek ñoo koy paasante maanaam loolu Euh, moo tax te comme que bu ñu xoolee lool nag dinañ ko gis dinañ ko gis maanaam du loo xamante ne xam-xam daa laaj xam-xam wala dafa laaj euh, maanaam euh, maanaam xam maanaam mën a doxal ay ci wàllu diine ak yu mel noonu li mu laaj rek mooy mën a téye kaa caabi ji te mën koo garder te loolu moom du ñàkk maanaam kon loolu moom moo tax responsabilité boobu ñu mën koo doonante famille ci kaw famille famille ci kaw famille waaye su doon mbiru diine la loo xamante ne day laaj jàngale day laaj bi jiite nit ñi ci ci diine ji day laaj ak yeneen ak yeneen bu lool loolu duñ leen ko joxee noonu ba pare ni leen yo fii ba yow man xiyaamat yéen rek ko yor lool du du mën a nekk loolu da nga mu ne xaa maanaam jël jàll jóge nañ ci benn càll dem ci beneen mu ne wa haddathana Qabisa mooy Qabisa ibn Uqba ibn Muhammad ibn Sufyan ibn Uqba ibn Rabi'a euh, euh, as-Suwa'i rahimahullahu ta'ala mooy Abu Amir Euh, as-Suwaa'i al-Aamiri di waa Kuufa bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi génn na deux cent treize dem année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te Kuufa moom tamit dafa bokk ci afraadul Buxaari maanaam kon nañu gis ne xadis bi am na ñett ñoo xamante ne imaam Buxaari rek a solo seen xadis muy Abdullah ibn Abdul Wahhab muy sëriñam ak kii nga xam ne muy sëriñu sëriñam Xaalid ibn al-Haaris ak Qabisa bii nii euh, mu ne qaala haddasanaa euh, Sufyaan te moom mooy. ibn Sa'id as-Sawri an Wasil mooy al Ahdab ah, euh, an Abi Wa'il muy Shaqiq ibn Salama mu ne annahu qaala nee na jalastu euh, toog naa ma Shaybata ànd ak Shayba maanaam euh, mooy saxaabi biñ gis léegi radiyallahu ta'ala Shaybata ibn Usman ibn Abi Talha alal kursi yi ci kaw euh, ci kaw euh, gàngunaay ci kaw chaise fil kaabati ci kaaba gi maanaam boo xoolee kon càllale gi nga xamante ne moom la mujjee indi maanaam moom mooy bi gën a gàtt donte càllale gi nga xamante ne moom la indi fële ci kaw moom moo gën a moom la euh, maanaam moom la njëkki maanaam moom moo gën a gudd maanaam kon bi ngi boo xoolee isnaad bi nga xamante ne moom moo bi isnaadul aali la alors que bi ci kaw isnaadu naazil la maanaam càllale googu moom moo gën a bari waaye comme que foofu noonu euh, euh, foofu euh, Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullahu taala dafa ne haddathana Waasil fii nag dafa ne an Waasil maanaam mu jiital ba Sufyaan as-Sawri boog laa bëgg a wax waaw dafa wax haddathana Waasil te fii nii Sufyaan dafa ne haddathana Waasilul Ahdab maanaam nga gis ne kon moo tax mu daal di koy mu jiital loolu ngir maanaam taxdiis bi nga xamante ne euh, moom moo ci nekk euh, wallahu a'lam mu ne qaala nee na kon jalastu toog naa ma Shayba ah, te mooy ibnu Usmaan rahimahullahu ta'ala euh, radiyallahu ta'ala anhu mu ne alal kursi yi ci ab chaise fil kaabati ci kaaba gi fa qaala mu wax laqad dëgg-dëgg jalasa toog na hadal majlis gila toog Umar sayyidna Umar ibnul Xattaab radiyallahu ta'ala ñaareelu xalifa yante bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wax na laqad dëgg-dëgg giñ naa ni xamamtu yé mébétoon naa allah adaana du ma bàyyi fiiha ci euh, kaaba gi safraa lu lu lu lu lu mbokk wala bayda du caagel lu weex duma bàyyi lu mbokk du ma bàyyi lu weex maanaam lu mu ci lu mbokk nag mooy wurus li mu namm ci lu weex moom mooy xaalis maanaam du ko du ko ci bàyyi illaa ludul qasamtuhu dinaa ko séddale maanaam ci beneen riwaaya mooy illaa qasamtuhu baynal muslimin ludul dinaa ko séddale diggante jullit ñi maanaam moom mooy wurus maanaam mooy eh, eh, kanz bi trésor bi nga xamante ne moom moo nekk ca Kaaba ga ngir ne dañ daan indil Kaaba gi ay alal saa su ne maanaam di ko jëlee fu nekk di indi ci Kaaba gi Euh, di ko joxe maanaam euh, nit ñi dañ daan siyaasi di di joxe te loolu nag fépp lañ ca daan ju lañ daan jógee ci àdduna bi donte sax nit ñi gëmuñ doon ñu woon dañ daan dañ daan bokkaale waaye comme néeg bi mooy néegu yàlla moom nañ nañuy joxe loolu nag alal jooju maanaam moom mi ngi ci kaaba gi maanaam mi ngi ci kaaba gi ñu suul moom nag la ne du ma ko du du du dama koy génne ñu ñu joxe ko maanaam ñu séddale ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli ñi léegi laaj bi moom mooy ban rapport la lii am ak muur kaaba gi loolu nag bu boobaa tontu bi moom mooy am na ay rapport yu bari yu ci mën a nekk bu njëkk bi moom mooy yu weex yi wala yu xonk yi muy wax amaan na mooy ay or wala xaalis nag nag yuñ daan bindee ci kaw yére bi nga xam ne moom la ñuy muuree kaaba gi loolu moom mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy alal jooju noonu bi nga xamante ne ci la nekkee alal bu nekk ci kaaba gi moom mooy ne naka noonu lañ mën a jëlee tamit li ñuy sànkee kaaba gi mu nekk alalu kaaba gi ñu jël ko siddali ko jullit ñi tamit maanaam ñu mën koo joxe te loolu moom mooy atte bi maanaam moom mooy ne sa li nga xam ne moom la ñuy sànkee kaaba gi boo ko bàyyee noonu day yàqu comme que bu yàggee noonu day yàqu te dañ koy tegale mu daal di mujj nekk daanaka mbalit après lu boobaa nag dañ koy jël séddale ko jullit ñi di jullit ñi mën koo sol wala boog mën cee jariñoo ci leneen loolu noonu moo tax bu boobaa loolu moom mooy nekk ruur bi loolu tamit mën na nekk ne lool moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy indi fii euh, euh, beneen euh, beneen mbir bi tamit moom mooy ne segam maanaam alal ma gi nga xamante ne maanaam li muy li muy wax nii maanaam di dafa fekk ne jamono ji mu koy wax kaaba gi amoon na maanaam duñ ko muuree comme li nga xam ne noonu lay faral di moom imam al-Bukhari rahimahullah di faral di indi benn xadis ba pare du tuddaale càngaay gi nga maanaam du tuddaale benn détail boo xamante ne moom moo tax mu nose xadis bi te détail boobu nekk ci beneen version beneen riwaaya ci xadis bi maanaam loolu tamit beneen tontu la ci li tax maanaam kon dañuy gis ni li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko yooyu yëpp mën nañ ci daal di daje wallahu a'lam nee na kon nag ba mu ko waxee qultu ma ni ko maanaam inna saahibayka maanaam ci beneen riwaaya daf ni ko ma maanaam lii de doo ko def lii moom doo ko def mu ne ko lu tax te lii tamit dal na dal na ko Seydina Ubay ibn Ka'b mu ne ko lii doo ko def maa ah, maa kunta li tafaal mu ne ko lu tax du ma ko def mu ne ko ko inna saahibayka sa ñaari ànd ndoor yu baax yu yël lam yaf ala defuñu ko woon muy Seydina Aboubacar ak Seydina Omar euh, Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak Seydina Aboubacar radiyallahu anhu maanaam mu ne qaala moom mu ne ah, ñoom ñaar ñii de almar'aani ñaari cam lañ maanaam mooy ñaari góor lañ yoo xam ne wala boog bu dee ci yeneen riwaaya mur'aani maanaam ñaari nit lañ yoo xamante ne dañoo amee woon ak fegu mur'a maanaam mooy mooy al mur'a maanaam bi tekki. Euh, nit koo xamante ne day dafa am orme bu muy sàmmonteel dafa am maanaam mooy dafa am réputation bu muy bàyyi xel respectabilité voilà maanaam dafa am respectabilité mu ne kon ñaari ñooñ de ñaari góor lañ yoo xamante ne dañoo am maanaam dañoo we dañoo am wegeel ak fonkeel ñaar ñooñu de ak ah, taj damay roy kon bisimaa ci ñoom ñaar maanaam lii tamit beneen mbir la buy wane ne euh, ki nga xam ne moom mooy imam bi mën na bàyyi xel dara di ko wax ñeneen keneen koo xamante ne day ñëw maanaam di ko xelal ne ko déedéet lii bul ko def ngir nangam ak nangam te lu tax moom mu ne du ma ko def te fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam defu ko naa Seydina Abubakar radiyallahu maa defu ko parce que ñoom ñaar parce que dañ ni ko ñoom ñaar jamono ji fi nekkee ci la alal gënoon a ñàkk yow jamono jii nga ne maanaam te ñoom ñaar defuñu ko kon nag yow bul ko def kon wala kon yow doo ko def maanaam kon loolu tamit bokk na ci li ñu ci xamee mooy ne léeg-léeg même boo xamul illa bi nga xamante ne mooy liy tax dëgg dëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam def nangam wala boog mu maanaam circonstance yu mu waroon la mën a defee nangam am te dimu ko maanaam loolu même boo maanaam nga bàyyi nga topp rek li nga xamante ne moom moo mooy yëf yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy li nga xam ne moom mooy li jaaru ci jullit doonte xamul lan moo tax maanaam acte charia yi maanaam obligé wu loo xam lu tax hmm. comme li nga xamante ne rek yow obligé wuloo xam ne maanaam euh, euh, lu tax ñu naan la euh, stopal fii maanaam code de la route obligé wuloo nga a maanaam boo xamul lu tax ñu naan la fii da ngaa war a stop ak fii nii da ngay laisser céder le passage wala yu mel noonu obligé wuloo xam ko mais yow foo ko gisee da nga kaa war a respecter lii rek la maanaam loolu tamit lii la ci charia noonu dong la dégg nga wala boog obligé wuloo xam lu tax Euh, GPS bi naan la jaaral fi jaaral fee obligé wu loo xam ko mais fi ne la jaar fa ngir nga dem yow jaaral foofu segam xam nga yoon wi mbir mi noonu dong la wallahu alam hadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala euh, daf ko wéetoo wëlif waa saabu kutubu sitta ndax euh, moom moo ko solowaat hadis numéro sept mille deux cent soixante-quinze ci kitaabul i'tisaam Euh, wa sunna ci maanaam buntu boobu nga xam ne moom la maanaam téere boobu nga xam ne moom la dajalee mooy euh, euh, al-i'tisam bil kitab wa sunna ci mooy ci té téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci baabul iqtidaa bi sunna bi sunani rasulillahi sallallahu alayhi buntu Ah, eh, di roy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam ahmad ibn hanbal indi na ko tamit eh, hadith numéro quinze mille trois cent quatre-vingt-deux ak quinze mille trois cent quatre-vingt-trois kon ñu gis ne hadith bi waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci kudul imam al-Bukhari rahimallahu al-jami' mu ne baabu hadmil kaaba maanaam baabu bunte ngi nii boo xam ne day leeral ci hadd mi mabbal al kaabati kaaba gi maanaam kon kaaba gi dina am benn jamono dañ ko mabbal maanaam comme que dañ caa war a fonk dañ koy wormaal léegi nag laaj bi mooy euh, lan moo tax mabbaluñu ko maanaam biñ koy mabbal euh, amul problème maanaam buñ parce que euh, mujj jamono dinañ ñëw di ko jéem a mabbal waaye bu boobaa problème bu ci am maanaam ñoom dañuy ñëw tranquillement ñëw mabbal kaaba gi def ko ay ay ay briques jël briques yi di ko jotlante ñu sànni ko ci géej gi mu jeex maanaam loolu lan moo tax mu mën a ne alors que Abraha bi mu ñëwee ne dañ koy attaquer yàlla ko borom subhaanahu wa ta'aala ne wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'sin ma'kul maanaam dafa yabal ki ñoom ay picc yoo xam ne ña ngay naaw maanaam ay malaaka yor forme picc yuy naaw ñu sànni leen ci ay xeer yoo xam ne sa sijil la jóge ca sawara ba pare ñu def leen comme bopp ñu daan loolu lu waral loolu alors que fii bi jamono jee nee di am euh, dara xewul bu boobaa tontu bi moom mooy li tax mooy ne jamono jële dafa amoon loo xamante ne moo war a am mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi moom lañ nar yebal parce que cinquante jour après ci la gane àdduna sallallahu alayhi wasallam maanaam te bu boobaa te comme moom dafa war a diine ji day taxaw ci lu bari bari kaaba gi da ci am doole maanaam loolu moom moo tax borom subhaanahu wa seetaanu mbir mi am loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, waa Quraysh xattaa ñoom ñi ngi doon bàyyi xel xattaa ni nekk ci caaxaan yëpp ñi ngi doon bàyyi xel xormay kaaba gi waaye nag mu jug jamono ba ñuy màbb kaaba gi day fekk ni jullit ñi ñoom maanaam faaleetuñ kaaba gi topp toppuñ ko dañ ko bàyyi noonu rek joxuñu ko benn gëdd loolu moom moo koy indi voilà dégg nga mu ne qaalat moo à Aisha radiyallahu ta'ala anha moom téer dina ñëw ci kanam hadith bii muy nar a wax a ne qaala nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yaxzu euh, dana xare jayshun ab euh, euh, maanaam ay ay ay ay arme armée danañu xare alkaabata kaaba gi fa yuxsafu bu ko defee ñu màbbal bihim ci ñoom maanaam comme ni nga xam ne noonu la noonu lay ñëwee insha allahu taala hadith la bu nekk ci ñaari saxeex yëpp maanaam moom mooy bi mu naan yaxzu jayshun kaaba hatta idha ja'u bi bayda'in min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim soxna Aysa radiyallahu anha kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa wa ghayruhum wa man laysa fihim wa fihim aswaquhum wa man laysa fihim qaala Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athu Allahu ah, ah, thumma yub'athuhum Allahu ala niyyatihim am na benn armée boo xamante ne dinañ ñëw ne dañuy song ci kaaba gi ñooñu ñu ñëwee ba ci bayda maanaam eh, te diggante Makka ak Madina la ne maanaam comme ni ñu ko gisee bu ñu paasee zul bu ñu paasee zul Xulayfa di dem tund wa ñuy njëkk nag foofu mooy bayda day nekk dëkk jamono jooju boo xamante ne dëkk la bon comme nii nga xamante ñu bari dañ fay dëkk waaye bu ñu yegsee foofa armée bi yëpp da leen di màbbal mais dëkk bi yëpp la ñuy mabal en tamit li ko dalee ci début wu armée bi ba fi wu bi ñafa ne yëpp la ñuy mabal loolu mooy ay du yam ci bokk borom soo na Aysa nag radiyallahu anha affaire bi nag da kaa jaaxaloon mu ne mais nan lañ leen mën a mabale ñoom ñëpp suuf si mabbu seen kaw ñoom ñëpp alors que seen marché yi ñu ngi fa am na sax ñoo xamante ne bokkuñ ci armée bi mu ne bor yenn bi saa sam ne ko ñoom ñëpp la ñuy mabal li ko delee ci tàmbali yëpp a fin ba après nag yowmal xiyaama ku nekk yàlla dekkal la ci sa yéene jeex na lii tamit boo gisee loolu di mën a ne ekoy kon armée boobu duñ mën a yegg ci xaram ba bay naan dañuy teg kaaba gi lu ko waral parce que dafay fekk ba tey mu des ci biir jullit ci maanaam mu des ci suuf si ay nit ñoo xam ne fonk nañ kaaba gi voilà nekk ca Makka di ko toppatoo ba tey ak di julli ak di ci tawaaf maanaam di def daal li tax kaaba gi ne fi loolu loolu kon mais buñ demee ba beneen jamono ji loolu dootul amati mu ne qaala bi isnaad muttasil fi al kitaab la haddathana Amr ibn Ali te moom mooy al-Fallaas maanaam muy wa waa saabu ko si tayeb mu ne qaala haddathana Yahya ibn euh, Sa'id te moom mooy ibn Farrukh al-Qattan mu ne qaala haddathana Ubaydullah ibn al-Akhnas Euh, muy an-Naxa'i di waa Basra rahimahullahu ta'ala muy Abu Malik an-Naxa'i bokk ci juróom-ñaareelu génération mu ne qaala haddathani ibnu abi Mulayka te Abdullah ibnu abi ibnu Abdullah muy Abdullah ibnu abi Mulayka maanaam la tudd moom nag maanaam maamaati maamu Euh, Abdullah bii la euh, moom kon mooy Abu Bakr mooy dàqantal mooy Abu Muhammad ko ci bokk ci ñi gën a siiw ci taabi'i rahmatullahi alayhim bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna 117 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom mu ne ka am nii mi ngi mel ni man nii de maanaam maa ngi bii ci moom maanaam maa ngi jàkkaarloog Kaaba gi wala boog maa ngi jàkkaarloog xew-xew bi mooy kan aswada ku ñuul maanaam wala boobu maa ngi jàkkaarloog waa ji waa ji ñuul la koo xam ne ne as xaja daa rinki maanaam moom noonu la mel yàq laaw ah mu koy mu koy mu koy mu koy dijjiti di dijjiti kaaba gi xajaran xajaran xeer xeer maanaam di ko dijjiti xeer par xeer di dajji lépp di teg ñëpp yi seetaan jullit ñi seetaan munuñ ci dara lool lañu wax munuñ ci dara waaw ah dégg nga xadis bi euh, maanaam moom mooy kan juste weqatay ni bi mu doon wax ci xadis ba ñu romboon kooku la mooy xadis bi kon imam al Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi te dafa bokk ci afraadul Bukhari yi tamit maanaam euh, xadis bi imam al dafa wéetu voilà dafa wéetu xadis bi imam ci ci waa ashaabu kutubu sitta imam Ahmad rek moom moo ko indiwaat xadis numéro deux mille dix kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom kenn indiw ko ci lu imaam Buxaari benn yoon bi ah, rahimallahul jamii' mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddasanaa Yahyaa ibn Bukayr mooy Yahyaa ibn Abdullah ibn Bukayr gisoon nañu ko mu ne qaala haddasanaa Layth mooy ibn Sa'id ah, ah, ibn Sa'd ibn Sa'd al-Fahmi al-Misri rahimahullahu ta'aala an Yuunus mooy ibn Yaziid al-Ayli an ibn Shihaab mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri an Sa'iid ibn al-Musayyib mooy ibn Hazn Ah, radiyallahu ta'ala anhu anna Aba Hurayra nag sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaala wax na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukharribu dana ah, dana gental dana mabbal alkaabata kaaba gi zu suwayqatayni borom ñaari yeel yu sew yi min al-Habasha Habasha waaw kon ci ñaari hadith yi dañuy xam ne waa ji day rinki ba pare ñaari yeel yu sew la am ah maanaam kon loolu waajoo ki waa ji koy def moo leen di jiite armée bu ngand lay àndal nag ñu ñëw ne dañuy mabbal kaaba gi moom il faut qu'on va voilà il faut en finir une bonne fois pour toutes voilà déedéet du dajjal dajjal dana ñëw ba de ba ñu ko ba waa Yaajuuj ak Maajuuj ñëw ba leen kaaba gi continuer am waaye waa jooju mooy ñëw jóge xabasa moo tax yente comme niñ ko gise woon suñu jotaay bi weesu yenente bi sallallahu alayhi doon wax naan itrakul xabasata ma tarakukum ba après mu doog a wax xadis bi maanaam bàyyi leen xabasa tranquillement maanaam éthiopiens yi bàyyi leen leen bu leen leen bu leen leen laal waaw wax na ko ci turki yi tamit voilà wax loolu tamit beneen xadis la bu mu wax ne etruku turka ma tarakukum bàyyi leen turki yi feek ñu ngi leen di bàyyi parce que euh, ay peuple la ñoo xamante ne dañoo jafee noot voilà dañoo jafee noot te ku leen bëgg moom day jafe wala nga coloniser leen wala yu mel noonu maanaam duñu nangu ko duñu nangu te te te dañoo mën a xeex te waa ak yooyu yooyu nag moo tax kon bàyyi leen leen voilà après nag ci la waxee ni maanaam comme li ñu waxee tamit ci jotaay bi weesu li liñ ciy jànge li lenn rek lay tekki moom mooy ne euh, ñoom ñoo koy def maanaam mooy xabasa maanaam lu ñu jóge ay africain lañ ñu dem foofu yàq affaire bi loolu yàq yàq kaaba bi loolu rek lañ ciy lool lañ ciy jàngee mais maanaam comme ni nga xamante ne tamit yonent bi sallallahu alayhi bi mu gisee ni ñoom waa Makka sonn nañ amul fenn fu mu yaakaar fu dul Xabasa ne dem leen parce que buura nga fa boo xamante ne foofu tedd toon ci kanamam moo tax bañ demee ñooñu ñoo leen ñoo aar jullit ñi maanaam kon li ñu ci xamee rek mooy ne day informer nature ñi koy def ñan la mais teg tegtalewul ne maanaam mi ñooñu noonu la ñuy maam dañuy baax wala dañuy bon waaye waaye ka koy def ci biir ñooñu la bokk comme dëkk comme comme ni mu amee ñu baax ci ñoom am ci nit ñu sell ci ñoom muy Najaasi par exemple radiyallahu anhu nanga noonu la amee ñu doy waar comme waa ji nga xamante ne noonu lay te lii nag mooy nature nit ñëpp peuple yëpp nii lañ mel voilà lay fuu comme ni ko Alxuraan waxee ñoom ñëpp yemuñu lii moom mooy kon li nga xamante ne maanaam kon kenn du ci jàngee ne euh, nit ñu ñuul nii lan mel wala nit ñu weex nii lan mel information bi rek mooy nit ku ñuul dana def lii voilà maanaam que maanaam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi lii yëpp daa bokk ci ay mu'jizam maanaam mooy luy wane ni dëgg dëgg moomu yenent la sallallahu alayhi wasallam ngir joxe bi muy joxe information loo xamante ne ci sax mujj jamono lay am te loolu xam ngeen ni yëg si gars yi jàpp ne àdduna léegi mu lii bokk na ci li leen war a woon ne àdduna tukkeegul mm-hmm. parce que moment bi nga xamante ne moom la ñu war a toog benn waaye jóge Éthiopie imagine nga Éthiopie seen nature bi mm-hmm. gars yi war a jóge waa ji war a jóge Éthiopie te Éthiopie jamono ji julli ñu ñëw foofu daanaka maam bëri nañ ay jullit mm-hmm. est-ce que imagine nga naka la ab Éthiopien mën a jóge jël armée daanaka dëkk bi yëpp ñu war a dem pour jël kaaba bi ba pare mabba ko imagine nga àdduna bi jamono ji ñu toll ñu jël di di jël ba pare du ñëw rek màbbandoo ko du bombardé de dañ koy jël par xeer lañ koy jël xeer par xeer di ko jottalante ba mu yegg ci géej gi ñu sànni ko ci biir géej loolu loolu loolu xaajagul ba yegg ku jàpp ne léegi mu yegg si suba la ginnaaw suba la àdduna léegi lay tukki mooy yoo xamuloo liy xew yal nañu yàlla sàmm. xadis bi gisoon nañ ko li xadis numéro mille cinq cent quatre-vingt-onze fii moom mooy fi ñu ko mujjee gis ah, imam Muslim in na ko xadis numéro deux mille neuf cent neuf ñetti yoon imam an-Nasa'i in na ko xadis xadis numéro deux mille neuf cent quatre imam Ahmad in na ko xadis numéro huit mille quatre-vingt-quatre ak neuf mille quatre cent neuf mille quatre cent cinquante ñu gis nga waa sahabu kutubu sitta ñett ko ci indi ñett indi wuñ ko imam Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo ko indi amma imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu ma zukira fil hajar al-aswad baabu buntu ma li nga xamante ne zukira tudd nañ ko fil xajara ci xeerul aswad wu ñuul wa maanaam comme ni nga xamante ne xajarul aswad ay maanaam euh, ay sunna ay xadiis yu bari rot nañ ci ay mbirum ak ay ngëneelam ak li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom mooy li ko waral comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ne loo xam ne ci àjjana la jóge maanaam moom matériel la boo xamante ne matière la boo xamante ne addun aljanna euh, la jóge euh, ñëw maanaam ñëw ci suuf si ah. Euh, comme li nga xamante ne euh, maam Adama alayhi salaatu wassalaam moom moo ko indaale te moom mooy matériel bi nga xamante ne mooy matière àjjana bi bi ñëwaale boole ci nag ci wax maanaam li nga xam ne moom mooy xeeru bu nekk ci maqaamu Ibrahima alayhi salaam waaye li nga xam ne mooy li gën a wér moom mooy xajarul aswad maanaam moom ci la bokk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na xadis bu nekk bu sayyidina bu xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ngi ci sunan mu ngi ci kii Sahih Ibn Hibban am na ñeneen ñu bari ñu ko so imam ak ñeneen mooy ne xajarul aswad mu ne lahu shafatayn wa lisaanaan maanaam dafa am ñaari tuñ ak nu ak gémmiñ ak làmmiñ maanaam yoo xamante ne dañ ci seede yawmal qiyaamati yàlla daf koy teewal mu seede ñi nga xamante ne ñoo mos a ñëw ñëpp foon ko maanaam kon xajaru aswad euh, euh, te loolu xaqiqa la loolu xaqiqa la maanaam du loo xamante ne rek dafa am euh, ne dañ naan woy ndax est-ce que dëgg la wala lan la ba pare wér na ni xajarul aswad comme ni ñu ko wax mooy yaminullahi fil ardi te loolu xadis ko tam bu wér ne xajarul aswad mooy ndey yàlla ci kaw suuf maanaam moom mooy képp koo xam ne foon nga xajarul aswad da ngaa mel ni ku kóllëranteeg borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne moom mooy buuru asamaan seeg suuf si te ci kaaba gi ci ponk boobu ngay kóllëranteeg moom loolu moom moo tax foon xajarul aswad nekk loo xamante ne sunna la boo xamante ne dañ koy def imaamu Maalik nag daf ko doon bañ rahimahullahu taala waaye loolu comme li al-Qaadi Iyaad ak ñeneen maanaam loolu imaam bi maanaam daf ciy wit maanaam ni fóonu xajarul aswad dafa bokk ci sunna yi amma nag euh, laal maanaam di raay xajarul maanaam bu ñëwee dañ koy raay moom ak ruknu bi nga xam ne mooy ruknul yamaani voilà yooyu ñoom dañ leen dara amma ni mooy benn bi sham la bi ci def a lu féete maanaam ñu naan Shaamiyeen mais sinon rukn bi nga xam ne moom moo féete Yaman ak bi nga xam ne moom mooy bu xajaru aswad bi boobu moom ñooyu dañ leen di dañ leen di raay mooy mooy euh, istilaam maanaam dañuy jël seen loxo teg ko ci am li nga xamante ne moom mooy xajaru aswad moom dañ koy fóon boole ko ci kon xajaru aswad maanaam euh, dafa am ngëneel yooyu yëpp moo tax képp koo xamante ne dem nga ci kaaba maanaam balaa ngay tàmbali di aj maanaam umra maanaam boo yegsee rek tawaaful qudum boobu ngay def maanaam ci xajaru aswad nga war a njëkk dem teg sa loxo maanaam maanaam raay ko ah ba pare fóon ko lool tamit dañ ciy jànge maanaam màggaay yi nga xamante ne moom lañu ñu war a maanaam euh, maam ay mbir léeg-léeg ñu di ko euh, fóon ngir ne dafa màgg ci yàlla lu demee nekke kaamilu alquran maanaam ngir màggal ko maanaam ngir wane rëy ci yow ci ci borom bi subhaanahu wa taala wala lu deme nekke fóon loxo walliyu wala borom fu xam maanaam ndax loolu dafa nekk tamit loo xamante ne sunna la ak lépp loo xam ne comme li naa Abu Hurayra radiyallahu taala anhu def ne Seydina euh, ne Seydina Hasan radiyallahu anhu wala Seydina Husayn radiyallahu anhu ne ko daal maanaam yëkkati fekk ay gone lañ maanaam mu yëkkati seen biir daal mi xaaruma fóon fii yenente bi fóon ci sa ci yow sallallahu alayhi wasallam maanaam kon loolu tamit day wane mi nga xamante ne noonu la euh, euh, maanaam ngir màggal gi nga xamante ne maam ngir barkeelu ci place bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fóonoon na ko maanaam loolu yëpp ay mbir la yoo xamante ne dañ ko ci maanaam dañ koy dañ koy xamee ci loola ba nga xamante ne kon xajarul aswad képp ku fóon mi ngi mel ni fóon nga ndeyjooru yàlla ànd ak ne borom bi maanaam amul jëmm maanaam corps lañ bëgg a wax te loolu bokk na ci dalil yi te kele ne ayaatu sifaat yi wala xaadisu sifaat yi moom maanaam dañ koy ta'wil hatta imam ahmad rahimahullahu taala maanaam euh, euh, nga xamante ne tafwid lay insister tout le temps ci loolu maanaam fii day obligé faw ñu ta'wil ko mën munul munul mel neneen maanaam munoo ne loxol yàlla bon ndeyjooru yàlla xeer bii la ba pare ja maanaam ce qui veut dire ni compré euh, mboolem compréhension maanaam loolu rek bokk na ci liy tegtale ne ta'wil maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ne yoonu compréhension wu ayatu sifaat la ak ahadis yi nga xamante ne tuub melo yàlla yi da ci am comme naan day yemoo ci kaw rek day wàcc guddi bu jot ci asamaan su njëkk si ñaari loxo yi da tàllal ak yeneen ak yeneen maanaam xadis boobu ci xajarul aswad bokk na ci li koy gën dëgëral am naa xaqiqa bi nga xamante ne moom mooy ne am na gémmin am na tuñ am na làmmin ak ñaari tuñ te day seedee mboolem ñi ko fóon loolu am na qissa bu ci daloon euh, Cheikh Salah Din Tidjânî radiyallahu anhu nee na dama mës dem maam dafa umra ji woon ñoom ak ñoom Cheikh Khalid ak ñeneen euh, Khalil mu ne bi ñu demee umra ji ñoom gis nañ ko fekk li tax ñu mu wax ko mooy dañ ne ko Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu nee na euh, dafa euh, maam dafa dem fóon xajarul aswad dafa dem maanaam mu yëg ni maanaam mu yëg mais effectivement maanaam maanaam xaqiqa boobu mu yëg ko mu dem gis ci maanaam zam-zam gis ne zam-zam mi ngi sabbal borom subhaanahu wa laa mi ngi wax maanaam wax yooyu yëpp moom mu ne ah waaw mais est-ce que xajarul aswad fóon na ko moom mu ne déedéet mu ne ko man nag bi ma demee umra damaa dem xajarul aswad ci boppam moo jóg ñëw fóon ma te ba ba euh, ni mu ko defee noonu ñi nekkoon ñi ma wóorul <laughs> yëpp gis nañ ko <laughs> ñi ma war yëpp gisoon nañ événement boobu te maa ngi ko doon nëbbu effectivement ñoom Cheikh Khalil nettali woon nettali woon nañ ko maanaam ne effectivement mbir moomu amoon nag mu ne boobu nag ba pare ci laa <coughs> xamee ñi nga xamante ne bi mu ko defee ma gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko mësa jaar yëpp ci ay yeneen ak ay wàllu foon ko ak ñi fa war a jaari ji ba yawmal qiyaamati ci comprendre hadith bi yenente bi ne sallallahu alayhi ne xajarul aswad am na tuñ ak ak làmmiñ maanaam loolu xaqiqa la maanaam lu wér wér la te loolu lu lu màgg màgg la mu ne qaala bi isnaad muttasil fi al kitaab haddathana Muhammad ibn Kathir te moom mooy Abu Abdullah al-Basri Euh, moom euh, mbokk la ci maanaam frère Sulaymaan ibn Kasiir al-Abdi di waa Basra génn at gane àdduna cent trente-troisième année génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dixième année gën euh, maanaam génération bi la bokk rahimahullahu ta'ala mun qaala a Sufyaan te moom a as-Sawri an al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili an Ibraahiim mooy ibn Yazid an-Nakha'i an Abis ibn Rabi'ata mooy an-Nakha'i di waa Kufa moom itam euh, comme ñoom ñëpp mais moom ci ñaareelu génération bi euh, la bokk rahimahullahu ta'ala an Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu nag moom kat jaa dikk na xajari ci xeerul aswad wu ñuul wi maanaam al xajarul aswad boobu noonu fa fa qabbalahu mu fa qaala mu ne inni naka man a'lamu xam naa annaka naka yow xajarul xeer rek. laa tadurru doo jariñe wala tanfa'u te doo doo laa tadurru doo lere wala tanfa'u te doo jariñe walaw laa te dul woon an ni naka man ra'aytu gis naa nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka fóon la bu dul woon ne dama ka gis mu fóon la ma maa qabbaltu ko kon doonuma la woon fóon maanaam li tax Seydina Omar nag wax li radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom mooy ne dafay bañ ñi nga xamante ne dañuy doog a dugg ci l'islam jamono jooju maanaam ngir ne moom jamonoom ñu bari tamit dañu dugg ci lisla maanaam côté waa Basara waa Sham waa moom ñu bari bari bari te da eh, ñooñu dañ doon ñëw di di di ñëw foofu di ci aj ci da maa umra yi mu ne nag mu wax loolu maanaam ngir gis ñu mu gis ñu ko wër parce que su ko waxutoon maanaam comme ñoom dañ doon doog génn ci lislaam ci ci ay ay xërëm yu ñu doon jaamook yooyu maanaam mën na noo jàpp ne lii ci côté booba rek la bokk maanaam et que dañ leen di eh, maanaam comme ni yéeféeri doon wax rek naan maa na'buduhum yu li yuqarribuna ilallaahi zulfa jaamu wuñu leen lu dul ngir ñu jegeñal ñu yàlla maanaam boobaa dañuy jàpp ne rek xeer bi kon dañ ko war a fóol dañ ko war a sujjóotal maanaam ngir ñu jege ñun ñu yàlla maanaam ci kaw loolu tamit dañu war a xam ne sujjóot sujjóotal keneen ku dul yàlla yelloowul maanaam loolu moom mooy yow maanaam kon euh, euh, euh, maanaam loolu moom bokk na ci li nga xamante ne tamit mbir yi léeg-léeg yéene yi da ci aju maanaam ki nga xamante ne dafay ñëw fóon xajarul aswad maanaam yéene ci ne da koy ci dootal da koy jaamu ak yooyu kooku bokkul ak ki nga xamante ne maanaam daf koo fóon rek ngir ne dafa dafa daf daf koy màggal waaye Seydina naa radiyallahu anhu moom mënta riiri màggaayu xajarul aswad ak it ne yawmal qiyaamati dana taxaw di seede ak yu mel noonu loolu Seydina Omar radiyallahu nañ ne bi mu ko waxee Seydina Ali karramallahu wajhahu dañu ko ankay day lore te day jariña ngir ne mu daal di wax ne maanaam mu daal di wax ne ngir ne eh, am na làmmiñ am na ñaari tuñ te képp ku fu ko fóon dana la seedeelal yawmal xiyaamati maanaam te day simbi bàkkaar itam te dafa bokk ci màggaayu xajarul aswad nit ki di ko fóon masala mooy le fait que muy simpi bàkkaaram yi carrément ba noppi mu bokk ci mooy le fait que nga gis ne li nga xam ne tey moom mooy ndey jooru yàlla ci kaw suuf te loolu imagine nga mooy lan yow boo koy fóon ñaari nit mënuñu ko fóonandoo maanaam mooy ne yow rek ci adduna ba àdduna wala gaan këpp univers bi yëpp yow rek yaa am teranga boobu ci jamono jooju noonu précisément maanaam loolu loolu lu rëy rëy rëy la waaye nag su fekkente ne buuxante daa am maanaam da nga jël rek sa loxo nga jubal ko ci nga fóon ko yow ah, moo tax beneen bi ci def tamit moom mooy daf doon jàngal nit ñi moo tax mu tekki ne walawlaa bu dul woon an ni naka man raayitu gis naa nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xabbilu ko mu di la fóon maa xabaltu ko du ma la fóon maanaam mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi dañ koy rey même bu ñu xamul lu tax mu def lii beneen bi ci def tamit mooy gëm gi nga xamante ne moom la ñu war a gëm ne amul lenn luy jariñe wala luy lore bi zaatihi ci jëmmi boppam amul xatta xajarul aswad bi nga xam ne mooy ndeyjooru yàlla ci kaw suuf si xatta kaaba bi nga xam ne mooy néegu yàlla amul njariñ ak lor ci jëmmi boppam ngir jëmmi boppam loolu amuñu ko xadis euh, bi imam Bukhari rahimahullah ko indi xadis numéro mille six cent dix dina ko indi xadis numéro 1610 imaamu euh, ak ak 1611 imaamu Muslim euh, indi na ko xadis numéro 1270 ñeenti yoon ak 1271 imaamu Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1873 imaamu At-Tirmidhi 860 la ko indi imaamu An-Nasa'i 2936 2937 ak 2938 imaamu Ibn Maaja indi na ko euh, xadis numéro 2943 imaamu Ahmad imaamu Malik indi na ko 1066 Euh, imam Ahmad lu bari la ko ni comme ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii mu ne baabu ighlaaqil bayti wa yusalli fii ayyi nawaaxil bayti shaa baabu buntu ighlaaqil bayti tëj tëj kaaba gi maanaam néeg bi maanaam mooy néeg bi dañ koy tëj wa yusalli te kuy julli day julli fii ay nawaaxi ci gépp ci mboo ci bépp ci bépp wàllu al bayti kaaba gi shaa abu ko sob maanaam tey kuy julli mën naa julli ci biir kaaba gi place fu ko fu ko neex lay julli maanaam féete fa li nga xamante ne tamit moom mooy comme ni ñu ko gisee woon jumhuru ulama rahmatullah am dañu ne kaaba gi kat mën nañoo julli ci biir ah dëppoo nañ ci muy farata muy naafila ba mu des ne fuqaha u maliki rahmatullah am ñoom dañuy bañ loolu ñoom dañuy bañ ku ci julli farata naka loolu tamit dañuy bañ ku ci julli la boo xamante ne ci sunna ni la bokk maanaam mooy lu demee ne ke euh, julli witar wala maanaam te loolu ni nga ko mën a bañ a defee ci kaaba gi noonu nga ko bañ a mën a defee ci xejar bi maanaam ndax bi ci kaaba gi la bokk maanaam loolu tamit doo ko def doo ci julli tamit maanaam lu dama nekk ñaari rakkay fajar maanaam daal liñ ci mën a julli mooy tatawoo mooy julli yi nga xam ne da nga koy coobare woon di ko def mais lépp loo xam ne sax na ni sunna la maanaam loolu du du doo ko mën a jullee te gis-gis gu mel noonu toxal nañ ko ci xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim euh, amma ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhuru ulama te mooy fuqaha xanafi euh, ak ak euh, shafi'i ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mën nañoo jullee fu la neex waaye nag ci charte mooy bunt bi ñu tëj tëj ko maanaam mooy ci charte ne maanaam mën ngaa jublu ci kaaba gi bu dee fii la mën ngaa jublu fii jublu fii jublu fii fu la neex waaye bul jàkkaarloog buntu bi bu fekkee dañ kaa tijji ndax buntu bi suñ ko soo jàkkaarloog moom fekk dañ kaa tijji da ngay mel ni ku jàkkaarloog mbedd mbedd bi maanaam kuy julli jàkkaarloog mbedd bi maanaam ndax miiri kaaba gi nga war a jàkkaarloog lu ñu tëj loolu moom moo tax bu boobu bu des nag su fekkente ne maanaam ki ngay jullee dafa maanaam euh, buntu bi tijjeeku na waaye am na lu taxaw loo xamante ne maanaam lu mën a def saatir nga xamante ne moom mi ngi ci kanamu bunt bi boobaa di nga mën a julli jàkkaarloo bunt bi su dul loolu doo ko mën wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathanaa Qutayba ibn Sa'id eh, eh, moom ci comme niñ ko gisoon ci asmaa'ul mufrada yi la bokk Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah as-Saqafi muy Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi rahimahullah mu ne qaala na Layth mooy ibn Sa'd an ibn Shihab mooy az-Zuhri an Salim te mooy ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu an abi mu jële ci baayam mooy sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na moom kat daxala dugg na rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam al bayta maanaam ci néeg bi mooy kaaba gi wa huwa moom wa Usaama ibn Zayd ak sayyidna Usaama ibn Zayd wa Bilal ah, ibn Rabah radiyallahu ta'ala wa Usman ibn Talha maanaam Usman ibn Talha maanaam frère Shaybat maanaam wala boog doomu bay taxu Shaybat bële la biñ gis léegi mooy Shaybat ibn Usman ibn Abi Talha maanaam moom buñ gis nii moom euh, Usmaan ibn Talha maanaam doomu baay taxam la euh, fa aghlaqu ñu daal di tëj alayhim ci ñoom maanaam ñu daal di tëju maanaam kon nga gis ne dañu tëj buntu bi fa lamma ba nga xamante ne fatahu kon ñoom ñett ñoon àndoon ak Yonent bi sallallahu alayhi am na nag ci riwaaya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom nekku fa woon mais nee na euh, Sayyidina al-Fadl radiyallahu anhu maanaam nettal na ko ne duggoon na waaye loolu wax la joo xam ne wax ju beru la ñi nga xamante ne moom mooy ñi sax ne ñoom duggoon nañu ak yenente bi sallallahu alayhi wa ci biir kaaba gi euh, moom mooy ñett ñi falamma ba nga xamante ne fatahu moom la ñu ubbi nag kaaba gi kuntu nee na man nekkoon naa aw wala man ki nga xam ne maay njëkk wala ja moom maa maa njëkk a maa njëkk a daj yëgsi ci ñoom fa laqiitu nee na ma daj ma ma ma taseeg Bilaal naa Bilaal radiyallahu anhu fa sa'altuhu ma laaj ko hal salla ndax julli na fii ci moom kaaba gi rasulullah rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala moom mu ne naam waawaw baynal umudayni diggante ñaari keno al yamani yay nii nga xamante ne ñoom ñooy yamani yay mooy ruknul yamani yi ñaari ruknul yamani yi dafa am ay keno yoo xamante ne ñoom ñoo nekk foofu moom diggante ñaar yooyu foofu la jullee comme li nga xam ne noonu lañ ko gis woon ci biñ tollee ci ci julli Euh, kon maanaam moom mooy lii daal li mu bëgg a wax moom mooy faaw mu tëj buntu bi bën julli ci biir kaaba gi bu dee dañuy jàkkaarloo maanaam dañuy jàkkaarloo mbedd mi bu dee rek jàkk maanaam dañuy jàkkaarloo bunt bi bu dee jàkkaarloo wu bunt bi mën nañ koo tëjee waaye lii tamit day saxal na Yonent bi sallallahu alayhi julli na te Sayyidina al-Fadl ku mel maanaam euh, radiyallahu anhu ak Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam moom fekkiwul mais euh, Sayyidina Usaama tamit radiyallahu anhu moom dafa ne déedéet ñoom julli wuñ loolu nag li tax. loolu daan ci ñëw bu ñu yeggee ci xadis euh, bi di bële ci kanam insha allah taala xadis bi gisoon nañ ne imam Bukhari rahimahullah taala na ko xadis numéro quatre cent soixante-huit cinq cent quatre cinq cent cinq cinq cent six mille cent soixante-sept mille cinq cent quatre vingt dix euh, la ko war indiwaat léegi insha allah taala euh, dana ko indiwaat deux mille neuf cent quatre-vingt-huit quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf quatre mille quatre cents imam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent vingt-neuf euh, juróom benn yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro deux mille vingt-trois imam An-Nasa'i indi na xadis numéro six cent quatre-vingt-douze sept cent quarante-neuf deux mille neuf cent cinq ba deux mille neuf cent huit yu manqué deux mille neuf cent sept ak euh, imam Ibn wax indi na xadis numéro trois mille soixante-trois Malik indi na xadis numéro mille cent quatre-vingt-six imam Ahmad lu bari la ko indi ko ñoom ñoom solo nañ ko moom a imam at-Tirmidhi rahimahullahu al-jami' mu ne qaala baabu salaati as-salaatu fil kaaba baabu salaati fil kaaba buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu julli ci biir kaaba gi maanaam buntu bi boo ko xoolee daanaka euh, maanaam moom day leeral li nga xamante ne moom mooy jëmmi julli gi ci boppam fee daf doon leeral ne julli gi bala moo a nekk bu dee da ngay jàkkaarloo buntu bi faaw nga lan nga ubbi maanaam nga tëj buntu bi fii nag day wax julli gi rek ci biir kaaba gi mu indi jëmmi hadith bi nga xamante ne moom la indi woon léegi mën a qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathana Ahmad ibn Muhammad te moom mooy ibn Muusa mooy Abul Abbaas al Marwazi euh, al Barraad as-Simsaar rahimahullahu ta'ala dañ koy dàqantale Mardawayhi maanaam moom mooy dàqantalam maanaam dañuy wax tamit Mardawiyya maanaam ñaar yëpp la ñuy wax ah, maanaam euh, ci ndax làkku perse la ah. comme ne maanaam moom euh, mi ngi bokk ci fukkeelu génération bi génn àdduna deux cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi euh, sallallahu alayhi euh, wa alihi wa sallam moom mu ne qaala moom ne qaala axbarana Abdullahi te ibnu Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana Muusaa ibnu Uqba mu imaamul Maghaazi an Naafi' Euh, di mawla ibn Umar muy euh, ibn Hurmuz an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu naka moom nee na kat kaana nekk na iza daxala bu duggee al-Kaaba te Kaaba gi maanaam euh, moom sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom bu daan bu duggee ci Kaaba gi macha day day dox qibalal wajhi ci kanam maanaam day dugg jublu ci kanam dem. xiina fi nga xamante ne yadduxulu moom la duggee waaye jàll mu def nag albaaba bunt bi xibala bahri mu nekk ci ginnaawam maanaam mu féete ko ginnaaw yamshi mu dox xatta yakuna ba nekk baynahu diggante moo baynal jidaari ak miiru kaaba gi allazi bi nga xamante ne xibala moo nekk ci waji yi ci xar kanamam xariban bu jege min salaasi azru'in ci ñetti xasa maanaam bu duggee ci néeg bi buy dugg euh, bu duggee ci kaaba gi bunt bi bu nekkee ni mu dugg day day jublu day jubal rek ni buntu bi mel noonu moom day jubal léegi su jubalee ba nga xamante ne kaaba gi dafa nekk maanaam maanaam miir bi dox na diggante mu miir bi kii yee ci nekk ñetti xasab maanaam mooy à un mètre cinquante moom moo ci nekk fayu sàll yi mu daal di julli yata waxaa muy da jéem a diir almakaana bërëb alladi bi nga xam ne axbaroo moom la ko xabaare Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu anna rasulullah naka yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam salla moom la julli fii ci moom maanaam kon day gis ne euh, ñaari keno yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaari nekk ci diggante euh, ruknul yamaani ak xajaru euh, aswad fi mu nekke xajaru aswad ci wetu bunt bi la nekke maanaam ci gauche bi nii comme moom moo nekkee maanaam beneen bi nii la léegi moom su duggee bu taxawee day taxaw foofu foofu la dafa ñaari keno yoo xam ne ñoo fa nekk ci diggante ñaari keno yooyu foofu la mbir mi nekkoon maanaam day gis ne kon foofu lay taxaw bu buñ boolee ñaari xadiis yi maanaam bu boobaa foofu lay daal taxaw mu daal di fay nday sayd ndax sayyidna Bilaal radiyallahu anhu loolu la ko wax ne an na rasulullah ndaka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli fii ci moom walay sa te amul ala nekkul ala ahadin ci kenn ba lu aay an yu salli ci mu julli fii ayi nawaahi ci bépp wàll albayt ci néeg bi saa abu ko soob maanaam fu la neex ngay jublu soob fu la soob maanaam dañuy gis ne baat bii da ko defal tarjuma ci bunt bee weesu waaye baat boobu fii la maanaam nga gis kon maanaam mu lépp mu nekk ci njàngat maanaam muy mel ni lu lay fàttaliwaat buntu ba la masala ya nekkoon maanaam kon hadith euh, bi gis nañu tarjuma gis nañu euh, taxrij bi léegi ni nga xam ne gis nañ ne hadith bi waa saabu kutubu sitta solo nañ ko ñëpp ba mu des imaam.